al imaam ibnul qayyim ci zaadul ma fii hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa wax ci li muy jànge ci njàngat yi mu génne ci ghazwatu Tabuuk fi sanati taasi'a mu ne wa minhaa bokk na ci qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax ji yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne inna bil madiinati aqwaama mu ne Medina de ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam aqwaman am na fa ay nit ñoo xam ne ñu nga biir Medina maa sirtum masiran doxu ngeen ah, benn jéego tegu ngeen benn jéego doxu ngeen benn distance wala qata'tum waadiyan te xottu ngeen wenn xur jaaru ngeen ci wenn xur jaar fa romb ah. illaa lu dul ne kaanu maakum ñu ngi ànd ak yéen waaw mooy ñoom ñu ngi ànd ak yéen mooy li wax biñ ñëwee bay jege ci Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi mu gisee mu ne inna bil madinati aqwaama oh am nañu de biir Medina ay nit ñoo xam ne ma qata ma mu ne nekk googu ñu ànd nekk lim ne amul lenn lu ngeen di xotti ak lenn lu ngeen def lu dul ñoom ñu ngi ànd ak yéen mu ne fa haadihi al mu ne ànd gi mooy ànd gi maa mooy ànd ak hiya bi qulubihim wa himamihim ànd goog nag mooy seen xol yee ak seen yitte yu kawe yi lañ ànd ak moom laa kama yadunnuhu waaye nekkul ko ni ko njorte foog ko ta'ifatun benn mbooloo minal juhaali ci ñu réer ñi ci les na <laughs> annahum ma'ahum bi abdaanihim ñenn ñi xam-xamlu di jaay ne xam-xam la ñuy waxe te waxewuñ xam-xam xam nga ba bari nañu mel noonu mooy gaayu nëxalal ñoom dañuy nëxalal xelu nit ñi xam ak boppu nit ñi ba pare jàpp ne fii mu ne ñu ngi wax xam-xam waaw bu ñuy wax ñu naan lii ñuy wax nii nag lu naqaree xam la waaye naqar wala xam da ngay nëxalal xelu nit ñi fekk sunna su yomb te woyof nga ñëw naan dafa naqari dafa naqaree def dafa metti mais yow yaa bëgg nëxalal mbir yi rek waaw ana lan lan moo ci jafe mu ne kon nag ma yéeg yi mooy ànd gi yonent ma lay saar saam li ñu dox yépp distance aller retour yépp am na ñoo xam ne hein génn ñu Medina te ñun ak ñoom a yem ñu ngi ñoom ñu ngi doon ànd ak ñun fépp fu ñu mën a xotti fépp fu ñu mën a jaar mu ne ànd googu mooy ànd ak lan seen seen xol yi ak seen pastif ak seen pastef seen yitte yu rëy yi moo àndoon ak ñoom waaye nekkul comme ni ko yenn juxal yi ñu sànku ñenn ñu leen ci sànku ñi benn kuréel ci ñu sànku ñu te réer foog ne que ne di waxe naan bi ab daanihim non c'est ñoom ñu ngi àndoon yonent waaye saa mu wax mooy seeni yaram lañ àndoon ak ñoom mu ne fa hada muhal lii c'est impossible Seydina Ali radiyallahu anhu mi demul woon te yonent ma lay saa ne ko toogal ma fii assuré ma intérim bi ah al mu'azzarun ñi nga xam ne dañ leen a may ngànt muy ngànt goo xam ne gu valable la comme al bakkaa'un nga xam ne ñu doon jooy ndax amuñu lu ñu joxe mais ñooñu noonu ñu ngi àndoon ak yonent ma lay saa saa yonent ma lay saa saa wax ko mais est-ce mooy seeni yaram lañ àndal moom mais c'est impossible. c'est impossible Tabuk da nga faa gis Ali mu taxaw mu nekk ak ñoom mu ne loolu loolu c'est impossible waaw li annahum qaalu lahu li la koy njëkk a wan mooy saxaaba yi radiyallahu anhum bi yonent mi saa saam ne inna bil madina am na Medina ñoo xam ne xottuñ wenn yoon jaaruñ wenn sewle non jaaruñ wenn xur xottuñ wenn xur lu dul ñu ngi àndoon ak ñu saxaaba yi dañ ne ko wa hum bil madina te ñoom ñu ngi Medina loolu mën a am mu ne waaw loolu mooy wane kon ñoom ne xam nañ ne mais malgré mooy nekk ànd gi mu doon wax du ànd këne ñoom ak seen yaram àndoon noonu ah yeneen time ale saab ba pare mu feddali leen ne leen wa hum bil madinati habasahumul ansur ne waaw ñoom ñu ngi medina waaye li tax ñu am ànd googu mooy habasahum li leen téye mooy al uzr mooy ngànt mu ne wa kaanu ma'ahu bi arwaahihim ñu ngi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ak seen ruux mooy voyage spirituel lañ newoon lii day dëgg dëggal lii ulama at-tasawuf yi di wax mashaayixu suufiya yi di wax këne ànd ruux ci ko wàllu ruux daa man a ne waaw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam sikk nekkul ne ñii ànduñu woon moom ay yaramam comme l'imam Ibn Qayyim wax ànduñu woon moom ci yaram waaye seen ma qulubihim bi qulubihim wa himamihim mu ñëwaat wax fii ne wa kaanu maahu sallallahu alayhi wa sallam bi arwaahihim ñoom li ñu ànd woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy seen ruux te loolu nag mooy ànd bi gën a rëy mooy bi gën a rëy waaw ndax ruux mooy li gën a sell lu nekk ci doomu aadama ndax ruux ci borom bi la tukkee voilà moo tax moom moo am possibilité yéeg nit ki bu génnee àddina yaram yu ñu def ko moom day yéeg yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadxuli fi ibaadi wa duxuli wa duxuli jannati voilà bu yaram wi desee fii moom day mën a dem kon mu ne ñoom dañoo àndoon kaanu nekkoon nañ maahu àndoon ak alayhi salaatu wassalaam ñoom saxaaba yooyu mu ne ñu nga Medina lu ñu am am nañu ko waaw bi arwaahihim ñu ngi àndoon ak ñoom ci seen ruux yi waaye seen ruux yi àndoon ak yonent ba lay saab-saab waaye wa bi daaril hijrati bi ashbahihim kàntaa seen yaram yi seen silhouette yi seen yaram yi mu ngi woon ci këru hijra gi muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne wa hada lii nag saxaaba yi ñu def mooy ñoom seydna ali bakka unay ñoom al irbad ibn sari ñoom Ulbat ibn Zayd ñoom ñépp lii ñu def nag mu ne hada min al jihaadi bil qalbi lii dafa bokk ci jihaad bi nga xam ne ci ci bil qalbi ci xol lañ koy def voilà mu ne wa huwa loolu nag mooy jihaadul qalbi ak sa xol jihaad ci sa xol mu ne loolu nag ahadu maratibil arba'i dafa bokk benn la ci martabaay jihaad yi nga xam ne ñeent lañ yi gisoon nañ ko ca bu yàgg mu ne waxiyal xalbu mu ne maraatibul jihaad yi lii la ñeent lañ mooy martaba yi dafa am ay étape ay degré jihaad dafa am ay degré waaw mu ne ñeent lañ bii saxaaba yi def nekk Medina ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi ak seen xol mu ne lii benn la ci yooyu benn la ci ñeent yooyu ñeent yooyu mooy la mu ne mooy wahiyal qalb bi ci njëkk mooy ak xol benn wal lisaani ak deuxième bi mooy làmmiñ waaw ñetteel bi mu ne wal maal mooy alal ñeenteel bi mooy albadan mooy lii mooy maratibul jihaad ñeent yi martabaay jihaad yi ñu ngi nii képp koo xam ne nag mano nit nag manoo toog ne yii manuma ci dara waaw parce que jahada mooy kër këri na faire des efforts nit ki manula ci dara nit ki manula yii manu ci dara nit ki manula taxaw ne moom yii nii manuma ci dara mooy xol xol mooy ni mbir yi mais nag attention <laughs> c'est pas facile ah oui mooy ne <laughs> xam nga jaamu yàlla yépp yi ñuy defee xol moo gën a jafee def est-ce que xam nga loolu attention ah li tax ñii seen affaire kawe <laughs> mooy bii nii leen jaamu yàlla yi dafa xol moo gën jafe ndax xol bi moo tax zikar zikr zikrullah tudd yàlla zikrul qalbi moo gën a foor zikrul lisaan yi si zikrul qalbi di zikar ak sa xol moo gën a foor fopp hein lisaan te gis nga zikar làmmiñ dafa war a nekk bari zaria ngir yóbbu la ci li nga xam ne mooy zikrul xal bi mooy booy tàmbale dañ naan la waaw sa làmmiñ te tamit sa làmmiñ doo ko bàyyi ba faw doo ko bàyyi mooy mbir yi du loo xam dañ naan man sama làmmiñ aywa naa dem ba ci kat ma bàyyi ko totalement di def déedéet mooy da ci nekk ndax am na sikar yoo xam ne yonent bale sa saam dane yii ku wax waaw ku wax la wax bu boobaa te moom xam nañ wax li ñuy tekk mooy ay xaraf la yu wax loolu danga koy wax yooyu danga koy wax mais loo ñëw naan dama koy no defal li mu doon def da ko doon wax loolu mooy sunnaam da ko doon wax sauf que si karu dana war a yóbbu ci si karu xol te seetloo euh, nit ki mel noonu mooy ki nga xam ne xam nga yonent bi alei salaam ah kaana yadhkuru fi kulli ahyaani danoon tudd yàlla ci moment yépp léegi laaj bi mooy buñ la nee moment yépp laaj bi mooy mais attends am na bërëb yoo xam ne moom dañoo faa tere ñu fay tudd turu yàlla comme wanag yi walla déet wanag yi dañoo tere ñu fay tudd turu yàlla ah am na bërëb yoo xam ne kenn du fa tudd yàlla mooy nit ki buy buy buy buy joteeg soxnaam ainsi de suite ainsi de suite kon naka lañ man ne da doon tudd turu yàlla da doon tudd buur yàlla jamono jone saa su ne ci ci ci ci ah waa xaalam yëpp état am yëpp loolu mooy kon këne da doon tudd laat nañam dëggal ci bërëb yi comme niñ ko xamee bu doon génn këram bu doon dugg këram bu doon toog bu doon jóg bu doon bu doon lekk bu doon naan loolu lépp ah azkaru sabah azkarul euh, masa yi mu doon def yooyu yëpp dañu doon gis mais fële it nee nañ la da doon tudd féppam kon kay mooy bërëb yooyu te leer nañu defu ko woon laa kon fan la ko doon defee mais xol waaw xol te loolu nag mooy nit ki loolu moo tax léegi nag bërëb yooyu yépp yi nga xam ne nit ki day wéet ba doon na ko du fa mën a wax même wax leneen rek dañ ko fay tere même wax leneen rek dañ ko ko fay tere mooy ne yooyu day mujj transformé wu nekk bërëbu xalwa yoo xam ne day wéet ak boromam subhaanahu wa ta'ala di ko sant di ko tudd ci xolam voilà ci xolam day wéet ak boromam subhaanahu wa mu nekk ay ay bërëbu xalwa si loolu moo tax te bu nekkee bërëbu xalwa nekk bërëb yoo xam ne nooy tudd yàlla xol ngay tudd yàlla mooy kon yow nekkee fu bërëb yooyu danga fay def jaamu yàlla yu rëy rëy rëy yoo xam ne nit tudd na yàlla ak làmmeñam du ko am waaw parce tudd yàlla ci xol moo gën a rëy alaa anna fil jasadi mudra ida salaha salaha al jasadu kull wa ida fasada fasada al jasadu kull alaa huwa al qalb alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna fil jasadi mudra am na ci corps humain yaramu doomu aadama dogu yàpp woo xam ne dog woo xam ne ida saluxa bu rafetee bu baaxee saluxal jasadu kull yaram yu yépp baax waaye wa ida fasada bu yàqoo fasadal jasadu kull yaram yu yépp yàqoo alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen huwal qalb mooy xol te loolu moom la suñu boroom ne alaa bi zikrillaahi tatma'innul qulub alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal bi zikrillahi ci tudd tur yàlla di koy tudd tatma innul qulub ci la xol yi di dale xol nag balaa mën tudd yàlla day dal moo tax yaa ayyatuha nafsul mutma'inna day nekk ci sakina nekk ci dal di tudd boroomam xol boobu la naan ak ruux boobu la naan ak bakkan boobu la naan nga am day mujj lépp nekk benn mu ne ko irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya kon mooy bërëbu xalwu yooyu day mujj nekk bërëbu jaamu yàlla waaw moo tax ngay gis <laughs> nit ki day dem ba mooy toilette yi du nekk bërëbu yëg yëgadukaay di ak fuñ naan é fii saytaane xobu sa xabaay sa fa mooy yow bërëb la boo xam ne boo fa newee da nekk en relation ak sa borom ci sa xol ndax ca xol mu koy tudde waaw te buur yàlla lan la yonent ma lay saar sa am wax inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum buur yàlla du seen karkaas yi seen yaram yeeg ah seen ni ngeen soloog yooyu lay xool di ak nan ngeen mel waaye li nekk ci seen xol yi lay xool bu ko xoolee nag ngis fa tudd turu yàlla sant ko di ko tudd te loolu mooy dundal xol mooy nit ki du deñ kon di wéet ak boroomam jamono yooyu dafay ne gaay jàpp ne ah ana diw mu ngi ci toilette bi gaay moom nag dafa nangoo yàgg ci toilette bi ndekk gaay xamuñ lu tax nga yàgg fa <laughs> waaw parce que comme ko ñoom ni ñu ko jàppee mooy bërë bërëbu yëgadikaay la rek waaw da nga fay dem bon soulager wu après kii yam na ñoo xam ne moom seen cendrier lañ fa teg ah dóor seeni mégo buñ bi muqi moment muqi la teg voilà la nga gis gaayam ne dañ fay aménager benn bibliothèque di fa teg ay magazine mais ñooñu ñooy ñu xamul waaw ñooñu ñooy xamul waaye xamuñ ne bërëbu xalwa la boo xamante ni nit ki comme que du mënula tudd boroomam ak làmmiñam xolam lay tudde boroomam di dellu ci moom loolu moo tax buy sëy ak soxnaam it noonu lay demee waaw moo tax muy nekk en symbiose en harmonie ak boroomam nekk ci géeju borom bi manifestation borom bi ci loolu parce que foofu noonu moom it xolam lay sante borom bi subhaanahu wa di ko tudd mais loolu ay dimension la yoo xamante ne nii nit ki <laughs> mooy loolu moo tax ma ne la côté bii nii bii nii mu njëkk a wax dafa garaw maratibul jihaad yi mu ne ñeent yi wahiyal qalb bi ci njëkk mooy xol te mooy bi nga xam ne mooy mooy yépp lay àndal mooy gis nga xol bi daa war a ànd ak yépp ndax bu àndul ak yépp moom étape la ci mais étape la boo xam ne yeneen yépp day daw ci yeneen yépp yi ci des yeneen ñett yi ndax bu ci doxul du baax lan moo tax mooy bil qalbi kon boobu wal lisaani waaleykum salaam wal lisaani ak ba làmmeñ mooy nit ki nga xamante ne bu war yàlla da koo may xam-xam kooku lan mooy jihaad fu mu fekk nit ñi di caaxaan di nara da di nara di wara di neenal dëgg moom nag mooy mooy mu leeral wa jahidhum bihi jihaadan kabira la suñu boroom wax alquran ji xam-xamu sunna bi ma la jox xam-xamu alquran bi nga yor wa jahidhum bihi jihaadan teg naafiq yi ak ñi nga xam ne ñooy yàq diine ji bihi ci alquran ci xam-xam jihaadan jihaad kabiran bu rëy mooy bil lisaani li leeral masala yi foo fekk lëndëm loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nekkoon vraiment ñoom ñooy mafaatixu xayr moo tax mooy caabi yi ubbi bunt yi moo tax fu ñu mas a dem non boroom xam-xam il n'est pas insouciant loolu moo tax ci xamul danaan sawaay moom il part partout quoi moom moom moom mooy eh, dañ naan moom moom lu yëngu mu bëgg cee wax alors que du loolu mooy dafa am obligation obligation leeral li nga xam ne mooy sharia bi ko suñu boroom xamal taxawu gi mu taxawu tànk yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax amul droit dem fenn gis ne lii nii jaaduwul mu togg noppi yow mi nga xam ne nag xamoo yow foofu la zalika zalika mablaghuka min al-ilm li tax nga naan kii moom moom moom c'est que nag moom moom moom lu ñëw mu bëgg cee wax mooy yow parce que sa sa yow foofu nga toll foofu la sa niveau toll mais ki ngay waxal tollul foofu dafa dépassé foofu mënu la def ni yow responsabilité la du du du du loo xam ne moom moo ko imposé boppam xam nga des fois des fois noppi mooy gën a neex mais da ngaa amul sañ-sañu noppi waaw des fois nga wax foo xam ne leer na ne sa wax man naa risqué mais mënoo def leneen lu dul nga wax. mënoo lu dul nga wax parce que mbir yi dafa war a leer te taxiirul bayaani an waqtil xaajati laa yajuuz yéexe leeral ci sharia ci diine yàlla ji loo xam ne dafa waroon a leer nga yéexe ko ba gaa yi def dugg ci tuuxi duuna loolu laa yajuuz nit ki amul droit def ko moom loolu day tegu ci kawam responsabilité boobu tout le temps day tegu ci kawam moo tax bu demee ak kër gis gaa yi am ñoo xam ne jigéen ñoom bu ñuy julli seen loxo yépp ngi feeñ seen tànk yi feeñ aleykum salaam seen tànk yi yépp ngi feeñ mais mënu la noppi toog di danaan ah soxna si yow sa julli ji bi da nga doon jullee sànq bon sa yaram wi dese naa muuru ah sa yaram wi dese nga koo muur parce que boo jullee te sii di feeñ loolu noonu mooy julliwoo nit moom nag moom moom wala ndaw moom nag damay xas rek fu mu ma fekk xas ma moom moo ko gisee xas mais c'est que dafa amul choix amul choix lu dul de wax loolu manu la def leneen mooy waa ji dafa amul droit amul droit bi amul dafa amul sañ-sañ bi te gis nga mooy wax boobu mooy bil lisaani googu loolu mooy man raa minkum munkaran bi mooy bi bi bi naan bi lisaanihi loolu boroom xam-xam ak ku xam ne lii moom nii la même bu dee aw ma dalil xam naa ne baaxul naa ko kooku loolu mooy jihaadam bu boobaa waaw kooku loolu mooy jihaadam bu boobaa noonu lay jihaade mooy bi lisaanihi te loolu bu àndul ak li ma la doon wax ne xol moo ci ëpp solo ndax mooy dox ci yeneen yépp te moom étape la ci mais moo soutenir yeneen yépp mooy ne gis nga waa ji waa ji nga xam ne day jéem a yeete di leeral masala yi di leeral diine ji ci làmmiñam bu dee ne xol bi ànd ci mooy buur yàlla taxul da koy def ngir nit ñi gistal kooku du mbiram du baax waaw day bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yonent ma saab saab wax boroom xam-xam bokk ñi ñetti ñi njëkk a dugal safara koo xam ne buur yàlla da koo mayoon xam-xam waaw ndagay ko da ko doon def ngir ngistal kon loolu la kon loolu mooy xol bi il faut mu dëggu ak boroomam même booy ñëw di sikkar di jihaad ci yàlla di jihaadal borom bi subhaanahu ndax sa ak sa làmmiñ il faut sa xol dëggu mbir mi nga def ko xaalisan li wajhillah kon làmmiñ waa ngoog doo toog rek naan maandu leen wax naa leen loolu du wax maandu leen loolu du wax maandu mooy nga gis boo gisee lu dul noonu nga wax ne lii du noonu ak ay teggin yée nit ñi mais doo toog bàyyi leen ñuy nekk ala shafa jurufin ci kàmbu safara nga toog leen xool naan dama màndu mooy yow fu ñu dugg di fa duggool la kon mu ne wal lisaan mooy deuxième wal maali ak alal comme ni Seydina Usmaan def beneen martabaay jihaad te wax na ko fan yee mooy alal mooy alal nit ki dangay joxe sa alal da ngay joxe sa alal te sa alal jooju boo koy jox te sa xol dëgguwul ak sa borom mooy alal jooju du baax mooy ki nga xam ne day joxe ngir riyaan te man sammaa sammaa allahu bi wa man raa wa man man raa képp koo xam ne eh, day day ngistal bëgg ñu dégg te dégg ko ci lu kii deful dara ngir yàlla lépp ngir ñu naan way fulaanun diw ak moo def lii diw moo joxe lii ah suñu borom day def ñu dégg la ci lu yées booy ngistal bëgg ñu lay gis naan diw aka ba moo kii moo kii yooyu la tax ngay def buur yàlla day def ñu gis contraire bi ci yow kon mooy mbir mi xol bi it il faut mu dëggu même booy def ak sa alal sa xol dëggoog sa boroom mu nekk loo xam ne day day day day day nekk lu sell ngir sa borom ndax innamal a'malu binniyaat mu ne wal badan ak li nga xam ne mooy sa yaram it booy jihaat martaba ter boobu mooy beneen bi mooy nekk ci champ de bi ndax ñépp mënoo toog rek naan yéene naa ko jeex na mooy da ngay dem sur place mais boo fa demee di xeex te buur yàlla taxul mooy sa xol bi sellul yéenewu ko borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy def ngir nit ñi riyaa am mooy du baax mooy la mu waxoon moom alayhi salaatu salaam de ah ñu laaj ko inna ar-rajula yujahidu hamiya inna ar-rajula yujahidu li yura makanahu fi sabilillah ar-rajulu yuqaatilu hamiya ñu laaj koy bare kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah liñ ko laaj yépp yonent ma saa sa am ne ñu ne ko kii diwa ngi day kër këri yi xeex di def lu ne ci yoonu yàlla la wax waaye moom non da koy def ngir parce que fi mu bokk dañ leen a laal dinañ xam ne ñun kenn duñu kii ñun leen kii voilà geneen ki di def parce que ngir lan ngir liyu raamakaan ñu ne jë sa waaye ndeketi giriye la ndeke sa waaye zéro la waaye keneen ki day xeex li ah ngir lan moom moom moom dara fanatisme ak ak affaire communautarisme ku ci dugal ñu ne ko kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne daal ki nekk ci yoonu yàlla mooy ci xeex li takuna kalimatullahi ngir kalimatu laa ilaha illallah nekk féete kaw te loolu xol la voilà moo tax xol moo su moo sutendre yooyu yépp lii mooy ñeent yi mooy ñeent maratibul jihad al qalb xol wal lisaan làmmiñ ak li wal maal ak alal wal badan ak yaram te bu ci dem bu ci ne day ànd ak mu njëkk bi muy xol bu ci ne day ànd ak xol mu ne wa fi lxadiiti imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ci azzaad ba léegi mu ne wa fi lxadiiti ci xadiis bi yonent mi alayhi salaatu salaam nee na jaahidul mushrikiina bi alsinatikum wa quluubikum wa amwaalikum mu ne jihaad leen ak mushrikuuna yi ak seen lan ak seen alal yi bi alsinatikum ak seen làmmiñ yi wa qulubikum ak seen xol yi wa amwaalikum ak seen alal yi xadiis boobu noonu imaam abu daawud as-sijistaani soloo ko ak imaam ad-daarimi imaamu ahmad ibn hanbal soloo ko tamit ak imaam an-nasaa'i te sanadam bu wér la imaam ibn Hibbaan solo na ko daal koy wéeral imaam al-Haakim daal koy solo ci al-Mustadrak ko imaam al-Dhahabi rahmatullah alayhi ne moom it bu wér la kon alayhi salaatu wassalaam jaahidul mushrikiina xare leen ak yéeféer yi bi alsinatikum ak seen làmmiñ yi yow mi nga xam ne bind article nga am waaye maadaama la ngay bind leer na jub wala même bu dee mënoo bind waaye ki mën a bind moom bu bindee man naa am mën nga koo corriger ki am xam-xam mën naa bind waaye yow yaa ko gën a xam langue beeg yooyu mooy mën nga koo corriger yow lool mooy sa jihaad waaw article yi bind ngir di neenal wone ñàkk taxawu wax ñi nga xam ne ñooy daganal yenn yi ci diini ji wala yu mel noonu loolu sax bul xeeb waaw jaay mooy yow da ngay loolu sa làmmiñ waaw sa plume sa mbind yooyu yépp ko xeet waaw